axraja dal xukma la imaamu maaliku rahimahu radiya anhu lmaaliku kon fii lañ yemoon moom lañ gisoon ci bii weesu bim naan axraja génn na dal xukma wax jiñ la waxoon al imaamu maalik ki nga xam ne ma al imaamu maalik al asbuhiyu imaamu daaril hijrati radiyallahu taala anhu mu ne rahimahu yal na ko borom bi yërëm radiya anhu maaliku yal na borom bi kontaan mi moom ñépp kontaan ci moom gisoon nañ ci jataay bii ñu génn fañ tëje woon mooy wax jii nga xamante ne nii nii ko sëriñ bi radiyallahu am saxale la kon leneen ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim saxale ne aha kay sëriñ al imaamu Maalik ko wax radiyallahu taala anhu am ñeneen ci ñoom ñoo xam ne dañoo ne ñoom jàppuñ ne mbir mi wér na ba ci moom waaye wallahu ta'ala a'lam muy continuer sëriñ bi di continuer mu ne mu ne wal ta'laman bi anna ilman wa amal huma wasilata saadati ajal mu wal ta'laman na nga xam ne nag bi anna ilman wa amal kene xam xam-xam wa amal ak jëf la nga xam huma ñoom ñaar wasilata saadati ñooy échelle jàlluwaay yoon yi nga xam ne ñoo lay ñooy yoon yi échelle ya lay jëme ci la nga xamante ne mooy ak texe ajal ëskay aha kay noonu la demee waaw moo tax xam-xam waxoon nañ la mooy li gën màgg moo tax suñu borom moom kese la wax Seydina Taaha sallallahu alayhi wa mu ñaan ko ko mu dolli ko ko waaw mu ne nag mais xam-xam kese doyul xam-xam boo xam ne doo ko jëfee am na ak ak ak problème ju ci ne te dina ko leer la waaye dalaa tàmbaleel que ne boole leen nag xam ak di jëfe la nga xam te yàlla tax voilà mooy lool même buñ ko tuddul clair na mooy lool la <laughs> wax nañ la tasawuf bi loolu la <laughs> mooy di li làmboo ak doga digalu yàlla yi tey sori tereem yi hein ci biir ak ci biti comme moom ni mu ko gërëme pas yow jaam bi ni mu ko gërëme kon tey mooy même bu ñu ko waxul loolu mooy de toute façon taxul ñuy wax moom loolu moom mooy mooy mooy mooy quintessence bi sax moo tax ñuy wax mooy xam ak jëfe la nga xam te yàlla tax ñaar yooyu xam ak jëfe la nga xam xam-xam bu leer nga koy jëfe te yàlla tax ñaar yooyu ñooy échelle bi lay jëme ci échelle u texe ajal hëkkay eskay waawow noonu la demee mu ne fa fiihi majtahid wa fi tasfiya min kulli aafatin wa fi tanqiya mu ne fa fiihima kon nag ci ñaar yii ma la wax mooy ut xam-xam bu sell te di ko jëfe te yàlla tax mu ne ci ñaar yii ijtihid na nga ci yulli sa dayot coono waaw na sonn ci yii wa fi tasfiya ak la nga xam ne mooy sellal xam-xam ba waaye mooy sellal jëf ja min kulli aafa ci bépp takk-takk gàkk-gàkk gis tël dégg tël yooyu yëpp fexeel booy ut xam-xam na ci sori booy jëf na ci yooyu yëpp sori ak yu mel ni ñoom waaw wa tanqiya ak di sellal bu baax waaw di def mu nekk naqi lu sell ngir yàlla waaw set wecc tasfiya weex tàll ngir yàlla waaye tanqiya fóot ko bi nga xam ne mooy tax mu set wecc ci lépp loo xamante ne du yàlla alxeyr leneen lu dul yàlla lu ne na ci deñ set wecc waaw mu ne yow nag góor góor góorlul ci loolu mu ne wa saxihan bisidqi wal ixlaasi kilayhima tafar bilixtisaasi mu ne wa saxihan te nag na yéwénal di corriger di fexe bu yéwén lool bi sidqi ci dëggu booy ut xam-xam ak ak booy jëfe xam-xam waaw bi sidqi ci dëggu dëggul sa digganteek sa borom te ku dëggu sa digganteeg sa boroom yàlla dina dëggoog yow comme la yonent ba lay saa saa waxoon enra bii ba ba ñëwoon kaw kaw ba radiyallahu anhu ne daa ñëw gàddaay ci yonent bi alei salaatu salaam ñu dem benn xare biñ njëkkee defum song lañ fa jot am yonent bi alei salaatu salaam di ko séddale mu ne jox leen diw moom it walla ma ngi lim ñëwee ñu ne ko ah diw kat li yonent bi alei salaatu salaam la ko jox mu ne déet moo ma ko jox man déedéet ñëw na yonent bi alayhi salaatu salaam man topp ma woon ngir lii waaw mu ne ko sa wàll la de mu ne déedéet man soxlaw ma lii dama laa topp ngir ñu jam ma fii mu génne fii yonent bi alayhi salaatu salaam ne bu dëggoog boroomam de boroomam dina dëggoog moom biñ songaatee ndax xare bi jeexul woon beneenum kar mu dem gaa yi faat ko ñu ñëw wax ko yonent bi alayhi salaatu salaam biñ gisee ñi faatu ne ko ki nga doon ki mu doon wax de na mu waxe woon noonu la faatoo yonent bi saat saam ñëw ba tiim ko ne ahuwa how ne est nekk nii ñu ne ko mooma de fi ne woon fii laa bëgg tegoon baaraamam ñu jàmm mu génn fii noonee noonu la faatoo ci toolu xare yonent bi aleyhi salaatu salaam ne dafa dëggoog boroomam boroomam dëggoog moom laa mu jël yéreem solal ko te moo ko jullee keroog toppatoo ko allahu akbar képp ku dëggook sa boroom sa boroom dina dëggoog yow kon nag bi sidqi na nga yewenal bi sidqi yii yépp dee leen réparé ci dëggu wal ixlaasi ak sellal te boroom bi tax ki lay ximaa ñaar yii yépp moo taxoon ma la doon wax sànq naan la même bu ñu ko ci waxul clairement xam nga ne sellal gi moo tax ñuy wax mu ngi nii sax far na ko tudd ki lay ximaa ñaar yépp booyut xam-xam boo jëfe xam-xam na sell te na nga sa boroom tazfar boo ko defee tazfar di nga tonaw di nga gañee te di nga am bil ixtisaasi ci jagle gu la borom bi di jagleel boole la ci ñi nga xam ne ñooy borom jagoo yi ña borom bi jox jagle yu rëy ya dina la ci boole mu ne wa bittiba'i sunnatil muxtaari salla wa sallama alayhi al-baari mooy boo jàngee xam-xamu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam <coughs> di ko jëfe loolu mooy wabitibaayi di topp sunnatal sunnatil muxtaar yi tëraliinu doxaliinu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam lim fi bàyyi sunnaam waaw loolu ci boppam mooy xam-xam bi ñuy wax boobu lay wax de bul foog ne waaw bi ittibaay dañ laa wax que ni comme si xam-xam beeg jëfe gi daa ne fële sunna yonent bi saa saa ne fee déedéet xam-xam bi ngay uti. alquran ak sunna loolu mooy mooy yoonu yonent bi alayhi salaatu wasalaam xam-xam boobu la doon jàngale te moom ngay uti yow mi bëgg am gañe tonawu ci jagle yu yaatu ya yu kawe ya wa bittibaay te loolu mooy da nga koy am di topp sunnatil muxtaar yi topp sunnaay kañu tànn mu ne mooy kan mu ne salla yàlla borom bi julli wa sallama na sax yàlla julli na wa sallama te mu ngi sëlmal alayhi ci moom albaari yi borom bi nga xam ne moo bind jaam yi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a athaarahum bi muqtadaw wa muttabi'a kon mu ne wa aalihi ak ay ñoñam wa sahbihi ak saxaabaam ya radiyallahu anhum wa man tabi ak képp koo xam ne mu ngi topp ay jeexi talam di topp sunnaam moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak saxaabaam yoo yële moo tax mu ne athaarahum ña nga xam ne ñooy topp athaarahum seeni jeexi tal min muqtadan ci moo xam koo kële ci ku ñuy roy la